le fait que mu ne leen inni saqim wax na dëgg dafa feebar ci dem di bokkaale yàlla loolu da koy feebar loo te moom lañ koy woowe ci seen yooyu ñu génn seen feet boobu nga xam ne jël ñam yi def fa temple leen def seen yàlla yi de génn ca biti def feet ñëwaat fekk ñu ne barkeel na ko ñu lekk ci mu ne loolu damay feebar mais ci biti ñoom luñ jàpp que ne daa feebar tëdd moo tax fa tawal la wàllu mudibirin ñu wan ko gannaaw dem. bi mu demee mu ñëw fekk yàlla yi fekk ñu tegal leen seen plat yu baax yi ñu defar yëpp yëpp baax rafet mu ne leen yéen du ngeen lekk lu tax du ngeen wax <laughs> daal leen gor ak i simmiñ gaa yi ñëwee di ko yuuxu di kii nag ñëw <laughs> mooy bi ñëwee naan waaw billaahi xam naa ci ñoom du ñu billaahi sax <laughs> ah eh? bi nga xamante ne nii ci lañ ñëw ne bon gis muy vraiment un théâtre quoi pour ñoom <laughs> moom la doon wax ca suuratul anbiya yi bi nga xamante ne bi ma doon wax wa wa mudbirin faja'alahum judaadan illaa kabiiran lahum la'allahum ilayhi yarji'uun qaaluu man fa'ala haadhaa biaalihatinaa innahu lamina az-zaalimiin qaaluu sami'naa fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu ibraahiim qaalu fa'tuu bihi qaalu fa'tuu bihi alaa a'yuni nnaasi la'allahum yashhaduun qaaluu anta fa'alta haadhaa bi'aalihatinaa yaa Ibraahiim qaala bal fa'alahu kabiruhum haadaa fas'aluuhum in kaanuu yantiquun voilà <laughs> mooy gaay bi mu waxee ci biiram ba ñëwee ko nañ dem mu ne inni saqim mu ne mu def fas ci xolam ne waat naa ci yàlla ne dinaa fexeel seen xërëm yi bu ngeen bu ma wanee gannaaw dem seen seen seen àll ba ca feet ba <laughs> bàyyi leen ak seen lekk mu ñëw daal di leen rajax ñoom ñépp ba mu def bi ci gën a mag ba pare jël semmañ ji gàll ko ko tël mu lonku ci ngir bu ñëwee dinañ fàttale ko ko quoi dinañ dellu xam ne li ay caaxaan la <laughs> bi ñëwee xaalu bi ñu ñëw gis théâtre d'adoration quoi mais vraiment ça c'est de la profanation c'est comme si instant bi gars yi demoon euh, bi gilets jaunes demoon arc de triomphe fii ci France daal di rajaxee arc de triomphe fa su fële ca Paris <laughs> yi tël tël dóor waaw xaw nga am nañu caméra après jot nañu jël ñenn ñuy retrouver leen mais mu ngi mel ni yow <coughs> fépp li nga xam ne lieu de la république en France nga dem Arc de Triomphe rajax waaw ay art musée kay musée xaw ma de Beaux-Arts ak yooyu yëpp nga rajaxe Élysée nga rajaxe lépp lu taxaw nga rajaxe foo jaar rajaxe tous les symboles mariage nga dóor mu daanu Jeanne d'Arc dóor mu daanu waaw lépp luy luy monument place Bellecour euh, euh, Louis quatorze mi def fas nga dóor mu daanu lépp nga rajaxe gars yi bu ñu ñëwee lool mais dañ naan vraiment lool lool lool lool la woon quoi ñu ne mais man fax la hada mais abeetina way di naw la nga foofu ñu noonu mais tam wala fii ci suñu yàlla yi mais kii vraiment kii kii c'est un criminel qui def lii kii tooñkat ñëw kii moom ñu mun jom wax talu ça vraiment c'est au au au-dessus de tout en de tout entendement quoi non mais vraiment ça c'est de la profanation absolue gaa yi ne ah sami'na fatan dégg nañ am machin ni bañ a tudd turam xeebaati kalimatu tahqir gi nga xam ne. yéefér yi moom lañu am ci awliya urrahman yi alayhimu salaatu wassalaam <laughs> dégg nañ benn booy boo xam ne tekkiwul tas waaw yazkuruhum doon leen tudd ci lu ñaaw bëgguñoo wax sax lam doon tudd parce dañoo màgg ci ñoom <laughs> yàlla yi xërëb mel ni xamuñu ko bokkul ci ñoom xaalu <laughs> gaa yi ne fa tuubi am ni leen ko ci ñëpp moom procès du nekk huis clos non kii ñëppay fekk la mooy télé yëpp la lay braqué chaîne yëpp arrêté leur émission yow sa procès en direct la ci chaîne yëpp public ko privé ñëppay arrêté seen émission en direct waaw toute la nation va suivre son procès de ce profanateur vraiment ki yabaate ci <laughs> léegi <laughs> bu ko defee la allahum yashhadu yii procès du nekk huis clos du ñuy ay néeg ñu naan après sentence bi nii la non tout sera vidéo sur waaye vidéo caméralisée nga naan xaw ma nam ngeen koy wax waaw sous les radars ko ñëpp di defee ñépp di gis ñu andi ko nag xaalu ñu ne maanta ah, te ñépp ko anta faalta lim yi dem jëli ko policier xeet yooyu quoi ñu doon andamal nagabi be hada bi aliatina ya ibrahim yow ibrahim eh? yow yaa def lii suñu yàlla yi yow qaala mu ne ah nañ dañ cee gis ci yi yenn waroo xam-xam yi ne fii ab taxaw la bal faalahu taxaw mais si ibrahim ma ngeen wax mooy ka wax mooy ci wax la leen la leen la leen kii yow yaa def lii neewul maa ko def mais mu ne bal faalahu waaw ki ngeen ne moo ko def moom moo ko def waaye kabiruhum hada seen ku màgg kii nag fastaluhum waaw laaj leen leen ñoom ñu ndaw ñii mu rajax am ñu ne non bal fa'alu kabiruhum hada mooy da seen ku mag kii moo ko def léegi laajal yu ndaw yi yàlla yu ndaw yi ñu mu rajaxe moom moo leen def nañ leen laaj leen moom ñoom di ñoom amaana dinañ leen ne ñoo ko def dinañ reconnaître ne ko moom mii waaw in kaanu yantiqun bu dee ne dinañ wax am ñu ne non lenn la Seydina Ibrahim da seen yàlla bu mag bi moo ko def mais da koo gàll ci condition charte yaa ngi mooy bu dee ne ginaar sax na bëñ maa ko def non wala man ma def benn mbir ñu ma koy tuumaal ma ñëw rajax comme lu mel nii statut yi fi newoon yow statut Jeanne d'Arc bi yaa ko rajax ma ne waaw. Euh, moom moo ko rajaxe gendarme moo rajaxe boppam wala moo rajaxe yi ci des statut bi mais à condition bu dee ne statut bi mën naa wax <laughs> voilà bal fa'alahu kabiruhum waaw ci gën a màgg ci ñoom nii moom moo ko def waaye fasalum laaj leen yu ndaw yi waaye à condition bu dee ne ñoom dinañ mën a wax waaw lii nii la doon la jàppe ne lii ay wax la yu wuteeg lu am te pourtant mooy wax ju ci condition comme lii waaw bu ma nee mais yow li ma doon nettali li ma doon wax keroog en secret yow yaa fa ne woon yow yaa ko nettali ma ne non man euh, non mur yi la mur ñoo ko nettali bu dee ne dinañ wax <laughs> est ce que loolu naan damaa wax lu amul le que ma ne mur bi moo ko nettali waaye dama koo teg ci condition bu dee ne mur yi dañuy wax moom la mur la mais comme que mur yi waxuñ kon mooy du ñoom kon man mii maa fi des loolu kese la <laughs> gars yi nag jëriñu parce que mooy mooy ab euh, euh, euh, kabaam moo ci mooy mooy imaamu mutakallimuuna yi xam-xamu tawhid moo ci moo ci imaamu nit ñi <laughs> waaw alayhi salaatu wassalaam loolu la am ñu ne noonu bal bi qaala bal faalu waaw moom moo ko def léegi nag kabiruhum hada mi fasaluhum laajal moom mii taxaw laajal ñi mu kiim in kaanu yantiqun loolu la tudde loolu kene loolu wax la joo xam ne wuteek loolee te gis nañ bu ci nekk li tax te ne loolu à vrai dire loolu tawriya la mooy da ngay wax benn mbir nit ñi jàppe leneen mais mais mais bii moom ñu nekk condition la boobu daa leer kër condition la leen ne bu dee comme yoo wax rek bu dee mur yi dañuy wax mur bi la moo ko wax moo nettali su secret mais comme que xam naa ne mur bi wax bu xam ne ah kon te maag yow kese la kon yow la <laughs> loolu mais ñoom jëliwuñ loolu quoi moo tax finalement sax ñu ne eh, eh, attention dem <laughs> xoo gisante seen faraja'u ila anfusihim fa qalu innakum antum zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad eh ñëwaat dem sëñ kii xam ne boo ñoom yeey la leen ko quoi luy lépp ko la mooy eh, kii dialectique la da leen dugg ci koo ba biir boo xam ne ngir ñoom seen biir dañuy dem ba xam ne eh, ñun nag saa yi ñun suñu fondation yi ñu teg suñu ngëm yàlla suñu xërëm yi ñu leen di jaamu dëgg rek dëgërul. léegi nag bon après kibriya moo leen dal mooy ak rëy loo istikbar moo leen dal summa nukisu ruusi ñu ñëwaat ne ko eh way laqad alimta ma haula yantiquna <laughs> mu ne yow yaa yee eh, yow yaa gën a xam ñëwaat ne ko yow eh attention yow Ibrahim da ñu jàppay dof yaa gën a xam ne yàlla yii dañuy wax suñu xërëm yi ñuy rajax bañ leen di laaj mu jaare fa nag ah la mu bëggoon am na ko. qaala min duuni llahi ma la yanfa'ukum shay'an wa yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduuna min duunillahi afalaa ta'qiluun procès ba jeex gaay xam na nag gañe na leen ñu jaay mbiru doore qaalu harriqu <laughs> léegi yéen de ko neet ngeen ni lii manu la jaamu yéen la yéen di jaamu loo xam ne manu la wax <laughs> loo xam ne du leen njariñ manu la dàqal moom boppam lor buñ koy lor ñu ngi nii biñ koy rajaxe kat moo ci protéger boppam kooku moo leen di protéger yéen moo leen di aar manu leen a indil njariñ te manu leen a lor waaye yéen daal cim yéen ak li nga xam ne moom ngeen di jaabu wólif yàlla xanaa bu ngeen xalaat day na dox gaa yi nag jaay doole xam ne procès bi jeex na waaw ñoom lii mooy problème bi mooy mooy la firaw na defoon après rek def procès boo xam ne walla boo xam ne euh, euh, euh, public lay nekk sauf que bu boobaa public bi dinañ xalaataale ne sawaay wo ah sawaay yeey nañu ko même bu dee ñu ëpp duñ ñemee wax mais am na ñoo xam ne lool dinañ xam ne bon ñun dañuy font te loolu man na dañu nekk jullit di nëbb seenu ngëm waaw moom la firaw na defoon ba naa ni Seydina Muusa léegi utal rendez-vous mu ne ko yow maw'idukum ma zina seenu rendez bu mooy bés bi fête fête nationale ñu ngi ko doon fan yee kenn duma ko def wa an yuhshara an-naasu an-naasu duhaa waaw heure bi nga xam ne ñëpp bay dajaloo mu leer naññ benn nuage du traversé ci asamaan si mu leer naññ boobu laa bëgg waaw ay côté timis ñu naan mbir yi leeru mukk kon Seydina Ibrahim ñaare ngo beneen bi mooy bi nga xam ne keroog Seydina Ibrahim al-Khalil alayhi salaatu wassalaam ci la ànd comme ne sax ak soxnaam Sayyidatuna Haajara sayyidatuna wa mawlana wa mawlatuna sayyidatuna wa mawlatuna jër alayhi salaatu wassalaam ñu jaar Égypte benn buur boo xam ne dafa nekk ab despote mën a tooñaate nga xam ne bépp jigéen bu mu gis bu taaru bu fa jaar danaan ci yëx jël waaw ma ne c'est fait pour moi yow kanta yow jàllal soit là <laughs> waaw demal nga jàll yi way mu ànd fa ak soxnaam Saara alayhi salaatu wassalaam buur ba wax ay gaayam nañ ñu gaay jàpp kax loolu mooy instruction buur bi ñu gis ne kii ànd góor gu ànd ak soxna ak jigéen bu rafet dañ naan la ciix indi waaw ne ko ah gis nañu fi benn waay boo xamante ne ni ànd nag jigéen boo xam ne min ahsani naas <laughs> jigéen boo xam ne wuu kooku moom moo gën a taaru ci jigéen ñi moom wala bokk na ci ñi gën a taaru mu yë mu dig ne ay wandi leen moom waaj mu ne ko man haaj yow ndaw si nga àndal mooy kan ma ne ko sama sœur la uxti ñoon di saara waaw mu ne ko mu ne sayyidatu saara nag ne ko gis nga sayyidina Ibrahim ne ko gis nga maag yow ci kaw suuf amul kenn kuy ngëm yàlla ku dul man ak yow te gis nga buur bi daf maa laaj ma ne ko yow sama sœur nga bul dem foofu naan ko duma sa sœur de waaw buur bi daal di yónnee ca ndaw sax waaw bi mu duggee mu nar koo laal waaw waaw buur bi manu koo laal borom bi daal di koy fegal ayu buur bi buur bi xam ne li ko dal ba manula laal ndaw si ci moom la mu ne ko ñaanal ma yàlla duma la lor mu ñaanal ko yàlla ah feebar daa mel ni rek mel ni daa jekk rek mel ni daa am lu ko dugg lu ko dal loo xam ne man mënatu dara mu xam ne moom la mun a ko ñaanal ma yàlla duma la waaw mu a essayé waat deuxième mbir mu ma lor dalaat ko gën a tar mu waxaat ko ñaanal ma yàlla mu teggil ma lii te duma la lor yow ndaw si mu ñaanaat ko <laughs> waaw mu daal di koy libéré waaw ne ko woo kenn ci gaay dagam yi ne ko yéen innakum lam ta'tuni bi insaan innama ataytumuni bi shaytaan <laughs> waaw ni yéen buur bi ne gaay yéen ni ngeen ma andil ngeen ma nit parce que ñi ngeen ma doon andil ñu rafet yépp waaw li nga ñoom niñ doon xalaate jigéen gu rafet ñoom la ñeew ci saase lañ koy nangu ñëw waaye àgg ci moom laal waaye def lépp jàll mu ne yéen indilu ngeen ma nit ab saytaane ngeen ma indil après mu jaal di koy may Hajar waaw waaw waaw mu ànd ak moom après mu ñëw Seydina Ibrahim fekk ko muy julli mu taxaw mu ne ko borom bi ah delloo na pexe yéeféer bi kàccoor bi ci ndoddam waaw kon nag lii nii la doon wax ne bii nii mooy beneen bi nga xamante ne wax la boo xam ne daal jàpp na ne le ko mu ne ko woon euh, may dama damaa feebar <laughs> waaw lii nii mooy ñetteel bi te lii lépp xadiis sayna Abu Hurayra la mu ngi ci saxiix bi inni saqim bi bal fa'alahu kabirukum hada ak bi <laughs> mu ngi ci saxiix yi léegi nag lii nga ne léegi lii duñ ci tontoo parce que dana ko man sama sœur yow sa dama buur bi sama sœur nga bul dem naan ko duma sa man sa euh, duma dañ naan la loolu yow mun a xanaa borom bi waxuñu ci alquran innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum te suratul hujurat loolu kay leer na borom bi nee na innamal mu'minuna ikhwa dëgg dëgg te lii dong moo am waaw innamal mu'minuna dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ixwa ñoom dong ñoom ñooy ay ay sœur ñooy ay frère ak i sœur waaw ndax way ngëm yàlla bu ne ci buntu boobu même sa soxna sa mbokk la du sa sœur comme sa sœur bi nga bokkal ndey mais sa sœur en religion sa co-religieuse la waaw waaw moo tax boo gisee kon loolu xatta ñii sëy boobaay bokk rek dañ cee kon yëwénal leen seen dëggante bokk yi moo tax ñaar ñii sëy bu ngeen am problème fa wa sulhu xayr waaw yëwénal moo gën saa su kon Seydina Ibrahim loolu la waxee ci biti nii la yor lan suuratu kadib ci euh, kii dégg day mel ni li muy wax wute naa ngi deme waaye du li ñun li ñu xame wax ju dul dëgg waaw kay waaw mu ngi noonee allahu akbar wallahu taala alam kon lii lay wax ci gàttal la leen fàttali nag ne man daal yii wa inni qad kadabtu salaasa kadabaat man daal mas naa wax wax yoo xamante ne ka may dégg day jàpp ne lii demewul noonu même bu dee ne wallahi borom bi xam na ne loolu dëgg la waaye nag daa jàppe ci ki muy waxal waaw te loolu mooy tawriya tamit day duggu foofu <laughs> la nettali ba doon wax ci siira ba saa saam keroog bi ñuy nekkee Badar après mu ànd ak Seydina Abu Bakar ñuy génn di xoolaale quoi ñoo dajeek benn paa paa bi ne leen yéen ñu ne ko yow foo jóge ci foo bokk paa bi ne man duma leen yéene ñan mu ne ñu su yoneen saa ne ko xabaare ñu ba pare waaw boo ñu xabaaree après nañ la xabaare <laughs> mu wax leen moom fi mu jóge yeneen saa di dem mu ne ko mais yéen waxu ngeen ma fu ngeen jóge mu ne ko ñun nax min ma ñun ci ndox lañu jóge waa ji naan maa ul yamani wala maa ul iraq <laughs> ndoxu fan yaman wala iraq <laughs> alors que yeneen saa salaam mu ngi woon te ne borom bi moo leen bind <laughs> ci toq ma ñu voilà xam nga waa ji lu muy jàpp mu ngi jàpp maawul Iraq ak maawul Yaman ak Seydina Abubakar ci gàddaay gi radiyallahu yeneen saa sax bi mu àndeek moom ñu dajee benn waa buñ ko nee kii kan la mu ne kii mooy sama tegtal mooy dalil yi sama tegtal la gaa yi jàpp ne mooy ki leen di tegtal yoon wi quoi dégg nga mooy ki koy tegtal yàlla. waaw est loolu wax ju amul la loolu nag moo yii rek xis fala dalika yu mel noonu la ci wàllu xat-xat yooyu lañ koy may mais du ñu may nag nit ki waxam yépp di tawriya nag waaw <laughs> moom temps normal daa lépp mu dëkkee loolu ah déedéet loolu ko kenn du mën a dialoguer ak moom wallahu ta'ala a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab mu ne Seyna Ibrahim lii la laye ne daal la ne eh, man lii daal moo tax manumaa dem ci borom bi nag di ko lii leen defal lii ngeen mañaan ñaan nafsi nafsi nafsi way saa bopp laa dal saa bopp saa bopp izhabu ila ghayri dem leen ci keneen ku dul man izhabu ila Musa dem leen ci Seydina wa Mawlana Muusaa ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wa salaam léegi nag bi ñëwee ci Muusaa ca saase ñu ne ko anta rasuulullah waaw ne ko yow mii Muusaa yow yaay jaamu bi yaay yaay yaay bi yàlla waaw anta rasulullah yaay ndawal yàlla wa faddalakata sallallahu alayhi wa sallam moom sayna Muusa faddalaka gënale la allahu borom bi tabaraka wa taala bi risalatihi ci message am bi mu la jox wa bi kalaamihi ak kàddoom bi muy waxal ala naas doon wax ak yow directement ci kaw nit ñu ngi koy fàttali anta rasulullah fa borom bi ne hein allah <coughs> allah <coughs> allah inna mu ne wa id qaala muusa li qawmihi ya qawmi inni rasulullahi ilaykum waaw laa qawmi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum allah waaw kay waaw waaye yéen ca suuratu saf yow samay ñooñ lu tax ngeen may lor te xam ngeen ne dëgg-dëgg ah man euh, euh, ndawal yàlla la ci yéen ak aaya yu bari wa laqad aatayna muusa alkitaaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul ñoo joxoon seydina muusa ah ibnu imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam téere ba ba pare indi gannaawam ay yonent yeneen waaw ñu koy fàttali nag allahu akbar kon yow yaay ndawal yàlla ndawal yàlla la wadkur fi lkitabi musa innahu kana muxlasan wa kana rasulan nabiyya te suratu maryam alayhi asalatu wassalam borom bi ne borom yonent saa san tuddal ci téere bi saydina musa waaw alayhi salatu wassalam moom daa ne woon koo xam ne muxlasa ku yàlla sellal la ci lépp tak tak waaw wa kaana daa nekkoon rasulan borom day wax de te ndaw yàlla la woon nabi yaa yonent la woon kon nag ñu ne ko anta rasulullah yow yaay ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam faddalaka allahu borom bi teg na ci gënali la ci leneen di risaalaati ci lim la wax noonu ne moo la joxoon ay aayam ay risaalaam ak yooyu waaye wa bi kalaame waaw waaye it doon wax ak yow directement waaw ñu ngi koy fàttali fi borom bi tabaraka wa taala waaw allahu akbar doon wax ci alquran di fàttali xéewal gu réy nga xam ne moom la defal seydina wa mawlaana Muusa bi wa taala mim naan wa kallama allahu Muusaa taklima allahu akbar tàmbali woon ko ca kaw inna awxaynaa ilayka kama awxaynaa ilaa nuuhin wannabiyiina min ba'dihi wa awhaynaa ilaa Ibraahiima wa Ismaa'iila wa Ishaaqa wa Ismaa'iila wa Ishaaqa wa Yaquuba wal asbaati wa Iisaa wa Ayyuuba wa Yuunusa wa Haaruuna wa Sulaymaan wa aataynaa Daawuuda zabuuraa wa rusulan qad qasasnaahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayka wa kallama Allahu Muusaa takliimaa voilà ba muy wax yonent yooyu di leen tudd ca suuratu Nisaa ay cent ah, soixante-trois ba soixante-quatre mu jeexale ko wa kallama allahu Muusa taklima borom bi wax si naa Muusa wax boo xam ne wax ju leer goo xam ne wax naag moom waaw kon nag ñu ne ko mu jagleel la lool ci biir yonent yàlla yu saa saa mala naa si ñu ni waaye kon nag Seydina Muusa ishfa lana alayka salaatu wassalaam ñaanal ñu intercession ila rabbika ci sa borom. mu jéggal ñu daal di ñuy lii ñu nekke mu daal di ñuy àtte bopp ala tara ila ma nahnu fii xanaa gisoo. wala xanaa yow yëgoo li nga xam ne moom la nekk ci ay coonoo ki weñ soo ki métit fa yaqulu mu ne leen inna rabbi saa boroom qad ghadiba comme ni ko fi jiitoon dëgg-dëgg mer na al yawma tay ghadaban mer goo xam ne lam yaghdab la mithla masula mer mer gu mel nii bu ko jiitu wala yaghdab te dootul mer mukk ba'dahu ginnaaw mithlahu lu mel nii wa inni qad te dëgg-dëgg man qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha man mii waaw ah damaa faat damaa faat bakkan boo xam ne yàlla digalu ma digalu ma woon ma faat ko waaw man damaa faat bakkan boo xam ne borom bi daal du ma woon eh, digal ma faat ko waaw te loolu mu ngi leen di junju la alquran wax Seydina Muusaa ji boppam borom bi doon ko fàttali xéewal yi mu ko defal waaw allahu akbar wa laqad manannaa alayka marratan uxraa id awxaynaa ilaa ummika maa yuuxaa an iqdifiihi fi ttaabuuti faqdifiihi fi lyammi falyulqihi lyammu bissaaxil falyulqihi alyammu bissaahili yaxudhu aduwwun lii wa aduwwun lahu wa alqaytu alayka mahabbatan minnii walitusna'a alaa ayni id tamshi uxtuka fataquulu hal adullukum alaa man yakfuluhu faraja'naaka ilaa ummika kay taqarra aynuhaa wa laa tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaaka minal ghammi wa fatannaaka futuunan falabista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadari ya Muusaa ca suuratu Taaha alayhi salaatu wassalaam ni ñu awa solo mooy wa qatalta nafsan aayat quarante bi te faat nga bakkan fa najjaynaaka min al-ghamm njàqare ga nga ne woon mu daldi la ci génne waaw kay waaw moo tax leen di fàttale loola ah loolu la mu ngi doonee nag la leen di fàttali na man dama faatoon bakkan bopp te yàlla faatloowu ma ko na ah mooy waaja nga am ne fa wakazahu Muusaa fa qada alayhi qaala haaza min amali shaytaan innahu aduwwun mudillun mubiin ca suuratul qasas waaw ñaar ña jàppante woon sëykee bokku ci ay ñoñam banu Israël keneen ki bokku ci waa Firawna ka bokku ci ay ñoñam daal di koy ñaan ndimbal fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fa wakazahu Musa fa qada alayhi loolu la leen di fàtte ne bakkan boobu moom yàlla diggaluma woon ma faat ko waaw kon nag ah <laughs> loolu daal moo tax ah idhabu ila ghayri waay waaw dem leen ci keneen idhabu ila isa dem leen ci sayyidina wa mawlana isa ibn maryam alayhim assalatu wassalam fayatuna ca saa si nit ña daal di daw ñu dikkal isa saydina wa mawlana isa alayhi salatu wassalam fa yaquluna ñu ne ko ya isa ay sayyidina isa anta rasulullah yow de yaay ndawal yàlla yow yaay ndawal yàlla waaw yow Muusaa yow yow yaay ndawal yàlla waaw wa kalimatu te yaay kàddoom ga nga xam ne alqaaha moom la sànni woon ilaa Maryam ci sa nday di sayyidina Maryam sayyidatuna Maryam alayhi salaatu wa salaam benn ñaar yonentu yàlla kaddu gam sànni woon ci Seydina Isa ci Sayyidatu Maryam alayhi salaatu wa ruuhun minhu te ay ruux bu tukkee ci moom wa kallamta te nga wax nit ñi fil mahdi bi nga xam ne ci nga nekk ca bersu ba waaw ñeenti mbir lañ ko wax ñu ngi koy junj la suñu boroom wax ca suuratu Ali Imran aaya quarante-neuf waaw waaw avant moom sax aaya quarante quarante-six ba waaw yéegal sax ba ci quarante cinq ñu jël foofu mu ne id qalat almalaikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasihu isa ibnu maryam Isa ibnu Maryama wajihan fi dunya wal aaxirati wa minal muqarrabiin wa yukallimu nnaasa fil mahdi wa kahlan wa minas saalihiin qaalat rabbi annaa yakuunu lii waladun wa lam yamsasnii bashar qaala kadaalika Allaahu yaxluqu maa yashaa izaa qadaa amran fa innamaa yaquulu lahu kun fayakuun wa yu'allimuhul kitaaba wal hikmata wat tawraata wal injiil wa rasulan ila bani israila anni wa rasulan ila bani israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni axluqu lakum min at-tiini kahay'ati at-tayri fa anfukhu fiihi fa yakuunu tayran bi-idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal-abrasa wa uhyi al-mawta bi-idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma taddakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin banim jeexe aaya yii la ñii di fàttale mooy bu njëkk dañ ne ko yow de anta rasulullah mooy ca aaya bu mujj ba kaaraana fii jàng wa rasulan borom bi nee na maa la defub yonent ilaa bani israil ci waa banu israil kon lool mu goog kon yaay rasulullah waaw borom bee la ko wax waaw wa kalimatu kàddoom alqaha ila maryam mooy fañ tàmbalee waaw bimu ne id qaalatil malaika keroog bi malaaka yi waxee maryam alayhim salatu wassalam yow Maryam alayka salaatu wassalaam inna allah borom bi yubashiruki mu ngi lay dëggal bi kalimatin min kàdd goo xam ne ci moom lay tudde ismuhu turam mooy almasih ki nga xam ne daa barkeel fépp fu mu jaar mu barkeel lu mu laal mu barkeel waaw Isa ibn Maryam wajiha nekk kilifa ku bari dayo ku rëy dayo fi dunya ci àddina wal aaxira wa min al muqarrabin bokk nañu gën a jege yàlla waaw kon kalima gaa ngoogee waaw waaw kon ñu ne ko kon benn ngoog wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruuxun minhu waaw ruuxam nga borom bi moo sànni ci seydina euh, Isa ki nga xamante ne mooy ruuxam waaw allahu akbar allah ba pare mahdu bi muy wax ak ñoom mu ne ngay waxal wa kallamta annaasa fil mahdi mooy wa yukallimu naasa muy wax ak nit ñi fil mahdi ci berceau wa kahla wa min as-saalihiin waaw allahu akbar aw mu ngi noonu allah allah waaw waaw allahu akbar waaw moo taxoon mu ne woon Seydina Ibrahim non waa ahlul kitab yéen yaa ahlal kitaabi laa taxlu fi diinikum wala taqulu ala allahi illa alxaq innama almasihu isa bnu maryama rasulu allah wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuhun minhu fa aaminuu billaahi wa rusulihi wa laa taquuluu salaasa intahuu xayran lakum innamaa allaahu ilaahun waahid subhaanahu an yakuuna lahu waladun lahu maa fi samaawaat subhaanahu an yakuuna lahu waladun lahu maa fi samaawaati wa maa fil ardi wa kafaa billaahi wakiila ca suuratu nisaa aaya 171 yéen waa ahlul kitaab yéen ñu joxoon téere bu leen ëppal ci seen diine seen sóobu waaye gii ma leen teg te bu leen di wax ci yàlla mbir au sujet de yàlla lu du dëgg innama dëgg-dëgg almasihu isa ibn maryam almasih di isa ibn maryam alayhi salatu wassalam rasulullah waaw kon anta rasulullah yi ndawal yàlla la wa kalimatu alqaa ila maryam mu ngi noonu bii sax moo gën a jotale ci tabi benn aaya la wakka bi nit ñi ne ko wa kalimatuhu alqa ila maryam mooy lii kàddoom gi mu sànni ci sa ndey di sayyidatu maryam alayhi salatu wassalam wa ruhun minhu mooy lii aay bii lañ doon juñu dëgg-dëgg waaw après kahlan gi mooy fële wa kallamta annaasa fil mahdi ay wax ko yi yëpp waaw léegi ishfa lana ila rabbik ñu ngi lay ñaan nga daal di ñuy ñaanal intervention ci sa borom tinul ñu waay sa borom bi tabaraka wa alaa toro ilaa ma nahnu bi ñu wax ko lañ wax ñu jiitu xanaa gisoo mettit weñ soo xat-xat yi nga xam ne moom la ñu nekke fa yaqulu isa sayyidina isa ibn maryam alayhi salaatu wasalaam ne leen inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu wa lam wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa lam yadhkur dhanba nafsi nafsi nafsi mu ne leen saa boroom de tey mer ma mer goo xamante ne nii dootu ko mer lu masu koo mer lu jiitu mer gu mel nii te dootu mer li ci kanam ginnaawam meer gu mel nii ginnaaw mu ne moom nag tuddul dara loo xam ne luñ ni lu ñun ñu tudde bàkkaar sinon ñi fi romb yëpp kenn fi deful luñ naan bàkkaar voilà alayhimu salaatu wassalaam waaye tuddul loo xam ne moom lañ naan bàkkaar wala loo xam ne nit ñi dañuy jàpp ci biti nii seen ndax seenu ñàkk xam dëgg-dëgg que ne bàkkaar tudd dara nafsi nafsi nafsi ne leen nafsi man de saa bopp laa tal nafsi way way nafsi saa bopp saa bopp man Isa ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam idhabu ila ghayri jëm leen dem di keneen way keneen kooku mooy kan insha allahu taala mooy mbégteen jaam yi alayhi salaatu wassalaam waaye nañuy teg foofu suñu loxo ba bii di ñëw lo <laughs> Seydina Muhammadu <laughs> alayhi salaatu wassalaam sayyidu waladi aadama wala faxr wallahi léegi nañu xaar foofu ba bii di ñëw moom spécial Seydina Muhammadu <laughs> alayhi salaatu